فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرفين النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام fi lbab alhalisi walthamanin ba'da almi'a wa an anasin radiya allahu taala anhu anna rajulan qaala ya rasula allah inni uhibbu hadhihi as-sura qul huwa allahu ahad qaala inna hubbaha adxalaka aljanna rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan wa rawaahu albuxaariyu rahmatullahi alayhi fi saxiixihi ta'liiqan kon al imaam al xaafiz an-nawawiyu yaxya ibn sharaf ad-dimashqiyu abu zakariya rahmatullahi alayhi ñëwaat ci garab gi. nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ñu ci chapitre cent quatre-vingt-trois ba léegi bunt bi wax di ñaaxaate ci ay saar ak ay aaya yoo xam ne yu am ay jagle lañ yu yàlla def ak jagle def ci ay mérite <coughs> ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna dajale woon nañ ay xadis yoo xam ne ngëneelu qul huwa allahu ahad la doon wax ke ne moom thuluth al quran ke <clears throat> moom qul huwa allahu ahad mu ngi kem ak li nga xam ne boo xaajee alquran bi ñetti xaaj benn xaaj ba <clears throat> te xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon xadis mille douze junni ak fukk ñaar mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi haadihi suura qul huwa allahu ahad innaha la ta'dilu thuluthal qur'aan rawaahu muslim rahmatullah alayhi tey ñu war a jël xadis bi ci tegu moom ba léegi ci qul huwa lay wax dañ koo beroon boole wuñ ko <coughs> ñett yële parce que waxul bii nii waxul ci wàllu ko ne moom mooy thuluthal qur'aan que buñ xaajee alquran bi ñetti xaaj ñett benn xaaj ba loolu lay niru bii leneen lay wax ci ngëneelu qul huwa ba léegi te waxoon nañ la ne romboon nañu daal di koy gis xadis bu mel nii waaye bokkul ak bii te ba ñuy gis boobale waxaale woon nañ xadis bi taxawoon ci ci yaatal waaye comme que xadisu boppam la bu boobaa moo ñëw euh, dañ ciy taxawaat même bu dee euh, vay bi ñuy jeexal waxoon naa la nga déglu ko j'espère que def nga ko waaw bul yaakaar nag man Euh, waxoon nañ te gis nañ ci xadiis yi que yàgg nañ fee gis ay xadiis nit ki li muy jàngale na koy def waaw yonent bi de alayhi salaatu wassalaam loolu lañu ñu xamal waaw ma su ñoo xamal yéen def leen nit ñiy def moom muy def lu contraire déedéet waaw déedéet loolu déedéet moom melul woon noonu te gisoon nañ ci chapitre biñ génnoon cent quatre-vingt-deux baabu istihbaabi tahsiini sawti bil qur'aan wa talabi al qiraa'ati min hasani sawti wal istimaa'i lahaa baat bi buntu bi doon wax euh, sopp guñ sopp bi rafetal sa baat ci alquraan ak sopp ak sàkk koo xam ne baatam neex na <clears throat> mu jàngaleen alquraan ngeen toog di déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moo digle woon doon wax naan zayyinu aswaatakum bil qur'aan benn bi zayyinul qur'aan bi bi bi aswaatikum ak li nga xamante ne man lam yataghanna bil qur'aan fa laysa minna rafetal leen seen alqur'aan waaye loolu waxoon nañ dafa am jiit ak lu ñu jiital ak lu ñu mujjeel mooy rafetal leen seen kaddu yi ci alqur'aan bu ngeen koy jàng nay neex waaye mu ne man la lam yataghanna hadis mille sept képp koo xamante ne nii buy neexal alqur'aan buy jàng alqur'aan man lam yataghanna bil qur'an képp koo xam ne du neexal al qur'an yi bu koy jàng fa laysa minna bokkul ci ñun nekkul ci suñu sunna gis nañ ne saydina al bara ibn azib radiyallahu anhu nee na man dégg naa yonent bi alayhi salatu wassalam mu jàng wa tiini wa zaytun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu dégg naa yonent bi ay sa sam jàng gée di di leen gée wattari wattiin wazaytuun wa tuuri siniin wa haaza albaladi alamiin banim jeexe mu ne masuma dégg ku ko gën a neex baat moom alayhi salaatu wassalaam nga gis ne li mu digle moo ci jiit kon li ma bëgg a wax foofu mooy bi ma nee fay bii di ñëw fexeel déglu xadis bi nga xamante ne mooy xadis trois cent dina la may nga am aperçu bu baax ci xadis bi ñuy bëgg a gis tax di nga saraawu xadis bii ñu nekk daanaka defoon nañ ko foofu waaw loolu laa la bëgg a wax ne neew ma la yow déglul man nag ma toog comme si déedéet man ci sama bopp dama koo dégluwaat waaw <laughs> waaw kay loolu laa la bëgg a wax <laughs> waaw ndax loolu la ñu yonent ba lay saa saab jàngal du toog rek waaw perché euh, là-bas en haut là di joxe les ordres te yow ordres ya ngay joxe di joxe ay ndigal te ndigal ya ngay joxe kenn du la ci gis doo ci jiitu duñ la ci fekk déedéet loolu moom dañuy fexe bañ a mel noonee li ñuy fexe mel mooy li nga xam ne boroom xadiis yi min kalaami sayyidil mursaliin bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam looloo doon sunnaam looloo doon doxalinam moo tax man ci sama bopp dama ko dégluwaat ñaari fichier la woon waaw benn la woon ñu dagg ko comme que dañ koy dafay côté trente quarante léeg-léeg <coughs> dafa guddoon ñu def ko ñaar ci ñaareel bi foo fële foo fële boo fa demee euh, bu dee dégg nga déglu nga affaire bi foofee euh, euh, la affaire bi gën a nekk mooy ci wax hadis bii nii nii nii ci boppam parce que bi biñ gisee hadis bële bu trois cent quatre-vingt-huit dañ ne woon ah léegi am na hadis boo xam dafa niroog moom léegi nag ñu gisaale woon ko te mooy suñu hadis bii nga xam ne <clears throat> moom lañ nekk ndax ñu ngi ko gisoon ci euh, boo demee ci archive bi moo doon dix-huit chapitre tome numéro dix-huit Riyâdous-Sâlihîne te ñu dugaloon ko le vingt-trois onze euh, euh, non le vingt-trois le quatorze le quatorze au novembre deux mille vingt-trois voilà ëpp na at ëpp na at ñu ngi ci le vingt-six décembre jeudi vingt-six décembre tey deux mille vingt-quatre le deux mille vingt-trois la woon mu doon chapitre bi nga xam ne Euh, moo doon chapitre quarante huit euh, euh, nga xam ne non quarante sept chapitre quarante sept baabu alaamati hubbillahi taala al abd wal hath ala taxalluq biha mu doon <coughs> fichier numéro bu bu dee hadith yi ñu def six cent sept hadith trois cent quatre-vingt-huit six cent huit hadith trois cent quatre-vingt-huit voilà ci tome boobu moo doon fichier numéro vingt-cinq ak vingt-six ci leen woon ne bu bu deuxième bi nag muy six cent huit hadis trois cent quatre-vingt-huit foofu ci leen woon surtout hadis bi walillahi alhamdu wal minna waaye dañ ciy taxawaat parce que nit mën na ñëw déglu bii kese waaw soxla benn hadis comme les hadis di jour ñu la ko yàgg wax hadisul yawmi yi nga xam ne euh, jazallahu an euh, ñi nga xam ne ñoo am initiative boobu di publier waxu yonent bi alayhi salatu wassalam bis bu nekk am ñu koy dégtal loolu dafa nekk jëf ju rëya rëya rëya rëya rëya waaw waaw man dalla ala gisoon nañ ko ca jal ca njal njal beenu <coughs> li nga xam ne mooy téere bi ki nga xam ne daa tegtale yiw ki nga xam ne day wasaare li nga xam ne mooy xay euh, kalaamu xayril bariyati waaw alayhi salaatu wassalaam kooku kenn ginu ko jof waaw di wasaare njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko dégtal nit ñi bés bu nekk wallahi ñooñu lépp luy yiw yal na leen ko boroom bi defal lépp luy safaan yal na leen ko boroom bi daal di fenqal ak képp koo xam ne da ciy participer moo xam di ko def ay whatsapp wala di ko statut wala di ko dugal feneen ci youtube yi nit ñi di ko gis même bu dee deux minutes yooyu ñuy jël daal di liir hadis yonent bi alayhi salaam kooku na leer ne man dalla la xayr falahu mithlu ajri fa'ilihi lépp luñ jànge ci hadis yooyu ba doxal ko ñoom ñi ko publier dañuy mel ni dañoo jëf loolee te ñoo woote ci njub de waaw waaw man daa ila hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a loolu lépp imam muslim moo ko solo woon al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi daal di woon koy indi fii kon nag <clears throat> lii lu ama am solo la quoi waaw lii daa nekk lu ama ama ama am solo kon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu war a jàll kon xadis bii nii muy xadis bii nii mu ne wa an anas muy xadis kon mille treize mu ne wa an anasin mu ngi jële ci saxaaba bi naan anas radiyallahu anhu xadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam anna rajulan kana benn góor qaala dafa ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni man kat uhibbu hadhihi sura damaa sopp saar bi man saar mu ne qul huwa allahu ahad muy saar bi nga xam ne moo tàmbalee qul waxal huwa moom allahu mooy yàlla ahad kenn la yëgal ne moom kenn la muy suratul ixlaas premier verset bi aay mooy saar bi li ci jublu waaw qaala yonent bi saa saam nag tontu ko ne ko inna hubbaha adxalaka ko gis nga sopp gi nga sopp saar boobu nga tudd lii dugal na la aljanna mu ngi nii di dund waaye dugg nga àjjana ba pare allahu akbar mu ne xadis boobu rawahu soloo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad Abdullah Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wa qaala bi mu ko solowee mu ne xadisu lii xadis la xasanun bu baax mu ne wa rawahu xadis bi keneen soloo na ko muy al-Bukhari di sëriñu imam at-Tirmidhi daal imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi ci sahiham bi waaye nag taaliqa loo xam ne mooy imaamul Buxaari yi tuddul ci ban sëriñ la ko jële dafa ñëw rek wax am na sëriñ boo xam ne moom jotewu ko neena après indi càllale bi ci kaw mais digganteem ak sëriñ boobu andiwu ko loolu lañ naan taaliq waaw loo xam da koo lonk kon loolu kon lii daal imaamu alxaafizu an-Nawawi rahimahullah indi léegi laaj bu njëkk bi comme niñ ko yàggee def mooy est kon ñoom ñaar ñii rek mu tudd ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ sëriñu imaamul Bukhari di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo woon na ko waaye sëriñu imaam at-Tirmidhi daal imaam. Abdallah ibn Abdurrahman ad-Darimi as-Samarqandi rahmatullah alayhi daal di na Bahram as-Samarqandi rahmatullah alayhi daal di na koy solo al imaam comme rawahu Tirmidhi la wax moom la njëkk moo ñu koy njëkk sinon sëriñam lañ doon tàmbale mais comme la ko imaam yi lay féetale kaw mooy yi nga xam ne si dañoo jokkaloo ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam alors que imaamul Bukhari dëgg la. moom bosam jokkalewu ko mais imaamu Tirmidhi ci boppam bi muy solo xadiis bi ci moom la ko jël jële <laughs> imaamul Bukhari moo tax kon fu ñu ci dem rek comme que nañ suivre bi imaamu Nawawi wax dane rawahu Tirmidhi yo pare kon nañ njëkk jël loolu waaye euh, bu doon ci kii rek imaamul Bukhari ndax mooy sëriñam moo doon kilifaam moom lañuy ñuy tàmbalee te Yonent saa salaam daa waxoon moom mu waxayi sa kabbir kabbir jiitalal ki gën a taw ki gën a mag na féete bàyyi ko mu njëkk a wax kabbir kabbir voilà kon nag waaye comme que buñ tàmbale ci imaamu Tirmidhi ki mu jële xadiis bi mooy sëriñam bi ma xam ne moom la imaam ne wa rawaahul Buxaari fii saxiixihi ta'liqa kon nag ñu dem kayfa kama <clears throat> kayfa rawaahu al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi muy xadiis boo xam ne nag bu gudd waaw imaamu Nawawi dafa tënk hadis bi daf ci jël lu gàtt waaye gën a gudd léegi nag nañ xool al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne abwaabu fadaa'il al-Qur'aan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi suurati al-Ikhlaas foofu la ko ne mu ne haddathanaa Muhammad ibn Isma'il mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Ismaïl di Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba ah, wala Bardisba <coughs> al-Ju'fi Abu Abdillah al-Bukhari nga xam ne mooy jabarul hifzi wa imaamu dunya fi fiqhi al-hadith mooy amirul mu'minin am nga Bukhari mi nga xam ne moom nekkati fi di ko présenté loolu jaru qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Isma'il ibn Abi Uways mu ne ki ñu nettali mooy Isma'il ibn Abi Uways di Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi nga xam ne kii Isma'il mi yàgg nañ ko gis seeru imaamu Malik moo doon moo doon moo doon yaayam kon nag rahimahullah al-Asbahi al-Madani noon Ismaïl ibn Abi Uways rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad mu ne ki ñu nettali mooy Abdul Aziz ibn Muhammad mooy kan ad-Darawardi <laughs> Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-mawla Juhayna rahmatullahi alayhi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 dana daa benn waay boo xam ne ci waa Ansaar radiyallahu benn saxaaba boo xam ne da doon jiite waa waa Quba fa kaana kullama iftataha suuratan yaqra'u lahum fi salaati yaqra'u biha iftataha bi qul huwa allahu ahad leen doon jiite nag bu jàngee Faatiha bien sûr ba pare moo tax euh, ñi nga xam ne day jëkkaloo ci lii ne waaw lii day wane ne kon jàng Faatiha du sart ci julli waaw mooy man boo ko deful jàng leneen tamit baax na l'essentiel jàngal leen na <laughs> loolu loolu dëgërul luy dara la ko wanewul parce que daa nekk loo xam ne lu ñu xam la ba tout le temps nekkul eh, bu ñuy nettali julli kenn rek dañuy tudd naan faatiha da koo tari woon parce que lu ñu xam la moo tax dañuy sute rek wax li nga xam ne moo ko tax a jóg mu ne saa bu jógoon doon julli woon doon leen jiite iftataha suratan ñu leen di jiite ci julli buy tàmbali moom qul huwa lay tari waaw day tari saar boobu suuratul ixlaas yi ba pare hatta yafrughu minha yafrughu min ba hatta yafrugha minha ba niñ ciy jeexale pare ko bu jeexalee qul huwa day tari faatiha tari qul huwa thumma yaqra'u bi suuratin uxraa ma'ahaa après mu teg ci beneen saar <coughs> wa kaana yasna'u dhaalika fi kulli rak'a moom nag rakka bu nekk lii la doon def ah. léegi nag bi imaam bi moom imaamu masjidu Quba ndeysaan ma sha Allah <laughs> aw barki yàlla foofaa neex <laughs> léegi bon gars yi ne ko nag <coughs> mais innaka taqra'u bi hadhihi sura thumma la tara annaha tujzi'uk hatta taqra'a bi suratin ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi suratin ukhra gars yi ne ko mais imam <laughs> waaw la franchise de lii yëpp taxawoon nañ ci ci fichier baloon wax surtout deuxième bi <laughs> mais mais imam léegi yow daal seet nañ ne gars yi waaw gars ko ak waxtaan ak moom nag waaw ne ko nag yow imam gis nañ ne yow daal saar bii rek ngay tari kul huwallahu ahad daal foo jaar diñ ko boole ci li ngay moom ngay tari te gis nga ne moom moom du la doy sax boo ko tari woon sax di sëgg moom kese grawul quoi ñun loolu déranger woon waaye yow daal nga gis ne doo doo yow daal mel ni doyu la da ngaa jàpp ne doyu la fokk nga teg ci beneen saar ah, yii yëpp tamit gisoon nañ ko mooy Euh, li nga xam ne possibilité tari ñaari saar ci benn ci benn rakka loolu loolu moom yomb na loolu loolu yàgg gis masala boobu lii da koy wane voilà <laughs> mooy ngay ngay ja ngay ngay julli di julli gee tari fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim gayril magduubi alayhim walad daalliin amiin après nag nga ne izaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaabaa bismillahi irrahmani irrahim qul a'udhu bi rabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min sharri alwaswasi alxannas alladi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas allahu akbar loolu mën naa nekk <laughs> loolu <laughs> waa ji loolu la doon moom xul la doon ubbee moom saa bu tàmbalee xul huwa bu baree teg ci beneen saar léegi nag gaa na ko mais yow daal gis nañ ni saa boo jullee foog nga jàng xul huwa te yow saar bi te du la doy may la doyu la nga yokku ci beneen léegi nag ñu ne ko nag léegi imam ñun daal lii lañ gis suñu biir daal lii lañ bëgg te moom lañ lay proposer fa imma an taqra biha an taqra biha wa imma an tadaaha wa taqra bi <laughs> te yem ci wala nga bàyyi ko bañ koo jàng saar bañ ciy teg nga jàng beneen saar waaw lool lool tamit ñoom dañuy wan ñoom tamit saxaaba yi këne lool ñu woon gis yonent bay saar salaam tamit li nga xam ne mooy seen royukaay bi te nekk ca jàkkaam jëlee di ko julli ñoom itam léeg-léeg ñuy julleek moom léeg-léeg mu ñëw xubaas yi jiite leen miinu miinalu leen loolu xamuñu loolu ci moom waaw mooy du loo xamante ne yonent bi saa saam dañ koo xam moom muy def loolu di boole saar boo xam ne tout le temps da koy tari tout le temps ba pare teg ci beneen saar loolu xamuñu ko. kon nag kii bu ñëwee ñoom di ñu jiite te yore saa saam la fi xamaluñu loolu xam miinuñu ko seen mbiram kon nag kii di def loolu foog nag ñu wax ko nag ne ko kon nag na bàyyi li muy def <laughs> waaw waaw te loolu nag lii lu am am solo la waaw te tamit dañ ciy jàngee beneen affaire ci affaire bi. mooy bu yeneen tubaab yi sax saam ndax moo ndax wax ji wax ji mooy lii ba léegi man nga bon biir saxaaba la ñuy dëgg la ñii li ñu wax mooy ñu ko ci yeneen saa saam gisuñu mu koy def kon nag imaam bi bu koy def ñu ne ko léegi kon nag soit nga def boo kiiwatee nga jàng benn saar kul huwa nga jàng ko moom kese wala boog nga jàng beneen saar bu la neex waaye daal ñun daal lii leen gis léegi xaaral léegi rek imaam bi ne leen maa ana bi taarikiha man nekkuma di ko in ahbabtu mooy lii may def man moom nekkuma di ko ba fës yéenewu ma bata duma ko ba in ahbabtum bu ngeen bëggee an a bii biha faal bu ngeen bëggee ma leen di jiite comme nii ngeen ma gis may def qul huwa moom foo jaar bu may tàmbali daa ko tari te bu ma ko taree ba pare dinaa ci teg beneen saar ci rakka bu nekk nag bu ngeen bëggee daal ma jiite leen ci lii wa in bu dee nag neexu leen taraktukum ma bàyyi leen ngeen seet keneen bu taxaw sama place ma mujj nekk kenn ci ñi ñuy jiite jeex na voilà waaw waaye nag bi ñu leen waxee lii discussion franchise ñoo xam ne dañoo am dañoo dëgg quoi dëggu dafa neex waaw waaw léegi sauf que bi leen imaam bi tontool yi wa kaanu mu ne gaa yi nag dañu nekkoon waa Quba ñoo ñëwee radiyallahu anhu yarawnahu afdalahu dañoo gisoon ne mais kii moo leen gën bu dee njàng moo leen ko man loolu moom day tekki ne moo leen gënoon a man alquran am yeneen qualité lépp luy qualité imaama nekk jiit moom moo leen ci gënoon waaw am na nag yenn euh, boroom xam-xam comme niñ ko waxe woon imaam al-Hafiz mu ngi ko doon souligner bi muy sharah hadith bi ci sa Abdullah Fathul yi kër amaana ñenn ñi dañ ne amaana yeneen saa saa ma ko fa tegoon mais loolu waxoon nañ la loolu daa sori bon ñoom dañu moom moo leen gënoon mooy moo leen gënoon a te moo leen ëppoon lépp luy qualité imam moo taxoon ñu def ko mu jiite waaye nag comme que loolu lañ gis ne ah suñu imam bi de comme que lii la ñu wax foog bu continue moom moom kenn mënu koo bàyyi loolu lii sinon ñu seeti waaye nag wa kaanu ñoom dañoo gis ne yaraw na hu ñu gis ne waa ji afdaluhum moo leen gën ko wax wa karihu waaye bëgguñu an ya ummahum ghayru ñu ne te bëgguñoon keneen jiite leen parce que quand même loolu la la ñu neen saasar jàngal ko wax waaw fal ya ummal qawm al qawma aqra'uhum li kitaabillah waaw na jiite nit ñi ki nga xam ne moo gën a mën a jàng alquran moo leen ko gën a wattu foofu kii moo leen manoon foofu qualité lépp luy imam moo leen ñii doon bëgguñu woon daal bàyyi fi kooku quand boole ko ci biir mbooloo mi ñu koy jiite allah gis nga lii mooy yoon fa amma ataahumu nabi léegi nag mbir mi mujj tagga téembe <laughs> mooy ñoom wax nañ seen position imam bi wax na position te ñoom utuñu keneen parce que bon bëgguñu keneen tamit di leen jiite parce que waa ji moo leen gën quoi léegi nag ah falamma ataahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akhbaruhu al-khabar bi nga xam ne ci la leen yonent bay saa saam dikkal nag dikk Quba te ba bal yoonu doon ñëw Quba samedi bu nekk da doon ñëw Quba raakiban aw ah, maashiya gis nañ ko ci hadith Ibn Umar ci Riyad bi radiyallahu alayhi salatu wassalam bokk ci sunna yi <coughs> waaw <coughs> mooy bu la yàlla mayee nga dem Quba dem madinatul munawwara dëkkub leer ba ala saakini afdalu salatu wassalam yow Kuba boo fay dem eh, rawatina fi mu ginatee baax fexeel mu day tombeeg bisu samedi roye ko yonent bi alayhi salaam te bu dee da nga fa def deux semaines yoo xam ne dix jours yoo xam ne yow samedi dina fekk samedi fekkaat la fa fexeel benn samedi bi boo fay dem nga war mooy nga yëg oto wala nga yëg vélo wala yu mel noonu wala ab kaar Euh, bu dee Medina nga dëkk soriwul noonu ma te am na mamaru Quba gaa yi defal nañ ko boo xam ne kii passage piéton boo xam da ngay dox waaye tàllal kese buntu euh, euh, jàkkaay yonent bi alayhi salaam ca porte Quba fa ngay jaar dox ba masjidu Quba rombaale jàkka yu mag yooyu jàkkaay jumaa al jumaa rombaale ca wet ga jàkkaayu Itbaan ibn Maalik mu nga ca wet ga waaye di nga romb yooyu yëpp dañ koy romb allahu akbar <coughs> boo manee beneen bi samedi bi na dox def ko sa tànk roye ko ak yonent bay sa saam li nga fay li nga fay li sa passage foofu bi néew néew ci dix jours yoo xam ne ñaari samedi dugg na ci wala boo ëpp na ko yow nekk nga koo xamante ne nii doxal nga wala quatorze jours doxal nga sunna mooy yow sunna bi nga xam ne yeneen saa salaam samedi bu nekk dafa doon dem soit mu war léeg-léeg mu war léeg-léeg mu dox yow nga doxal loolu lépp te asiyan di sayyidil bashar alayhi salatu ngir roye ko sallallahu alayhi wa sallam allah nañ ciy bàyyi xel waay waaw foofu boo fa demee bépp jéego boo teg na sa xel wu sa lépp sa ci yonent bi salaam fii moo doon fii moo dal waayam fii mooy maqarru rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam fii la doon teg bu sell ya tànkam yu sell ya di dox fii la ko wax yu bi doon dikkal nga xam ne dëkk boobu laa ne du dëkku ah, ngay def yow ah waaye yow kay lay sakkaa waaw dëkk bi lépp teggin la waaw bul gis nit ñi ñëw ne waa yow man Medina li ma ko foogoon yow ñëpp a dëkk bu dee da gis ñenn ñoo xam ne doxalu dul noonu bu tax nga ne waa yow man daal saway non <laughs> way xoolal saway ni muy dawale rek maa ngi jéggi muy njëkkanteeg man ba nar maa pël quoi eh, ñii ñii ñii ñii xamuñ savoir vivre déet bul wax loolu saay <laughs> kooku nga joxeel ak boo gisee ñeneen it loolu lépp yow dangaa ñëw li la fi indi du ñooñu xam nga lu la fi indi rasulu rabbil alamin am ibtigha ridwanillah sàkku ngërëmul yàlla waaw ngërëmu boroom dëkk bi na alayhi salatu wassalam tegginul waaw <laughs> loo ko ay nit a fa nekk ah. dëkk yu sell yépp ay nit dafa nekk comme ñun waaw mooy problème yi ñuy wax yi ñuy gaaral kese moo leen di gaaral <laughs> waaw lii gaaral doomu aadama moo leen di gaaral ah léegi nag boo foogee ne boo demee foofu ñooñ ay ay ay ay ay malaaka nga fay fekk yoo xamante ni nii ñoom laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluuna dong maa yu'maruuna yaa ngi nax sa bopp de jàpp ne gaa yi laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruuna nax nga sa bopp. aadama xataa doomu aadama yépp ñooy def njuumte waaw ñoom ñépp def njuumte yore tooy saa saa moom fan ne ci nit ñi léeg-léeg dañuy yow xam ne lu taxoon muy régler yenn yi taquba ji di waxoon na leen ñëwoon dafa euh, fekk am ñu jote woon ba doon sànnante ay ay ay dàll ak yooyu yore saa salaam ne Seydina Bilal euh, euh, maa ngi dem Quba ànd ak ñoom Seydina Ubay ak délégation bu mag ibn Ka'b radiyallahu anhu ngir dem yëngal seen diggante bu tàkkusaan jotee julli jotee te ñëwuma waxal mur Aba Bakrin fal yusalli bin nas na nga digal Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi kon ku jàpp ne gars ay malaaka yonent bay saa saam ci boppam ne ne woon woon ay malaaka ay doomi aadama yoo xam dañuy juum mu leen di corriger ñoo fa newoon malgré ñoo ñoo xayrul xalq ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wassalaam waaw kon loolu euh, nañ ci bàyyi xel boo demee Medina ay Makka yooyu du dëkk yëgati te yow sa séjour bi yàggul ñëwal ixtanim waaw profitool profitool te bàyyi caaxaani kon loolu nañ ci bàyyi xel léegi affaire bi kon fa ataahumu nabi yeneen saa sallam dikkal leen waa Qubaa ñooñee fa lamma ataahumu nabi saa sallam bi leen fa yeneen saa sallam dikkalee benn bés axbaruhum xabar ñoomi tamit kilifa bu ñëwee ci dëkk ñëwee ci dëkk lépp lu fiy problème boo xam ne mën na koo régler nañ ko ko wax waaw yii yëpp waxoon nañ ko ci hadis boobu waaw waaye dinañ ci ñëwaat taxawaat ci tuuti ci njàngat yi ci bi'u jala insha allah ci lu gaaw ñu daal di koy xabaar xabaar bi nag ne ko ñun de lii moo xew daal ñun ak suñu imam bi yeneen saa sa imam baa ngi toggee bàyyi wuñ ba ba mu dem ñu toog moom kese di wax yeneen saa salaam ci ginnaaw imam non imam baa ngi toog ñu ne ko ñun daal yeneen saa salaam lii moo xew ñun ak suñu imam bii fa qaala yeneen saa salaam ne déglu leen ñu wax bare mu ne mu ne ko yaa fulaan yow diw mooy wax na turam mooy imam bi ne ko maa yamna'uka mimma ya'muru bihi ashaabuk lan moo la tere nga def li nga xam ne moom la la sa àndandoo yi ñi ngay jiite nii sa mbokk yi fii liñ la digal lu la tee def loolu liñ la wax benn laaj wa maa yahmiluka an taqra'a hadhihi surata fi kulli rak'a ak lan moo lay yem lan moo lay yóbbee saar bii ñu ma dégg ne moom lañ wax muy qul huwallahu ahad saa su koy tari ci bu ne fa imam bi tontu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla alai saai sallam inni uhibbuha saar boobu dama koo sopp moo tax waaw fa qaala rasulullah ci saase ndawal yàlla alai saai sallam ne ko inna hubbaha ne ko sopp gi nga ko dugal nga la kon gërëm nga li muy mooy kooku day continuer nekk seen imam ndax ki nga xam ne mooy ash-Shari alayhi salaatu wassalaam a ngi nii toog ñu wax ko affaire bi waxul waa ji ne léegi bon bañ waxee ba pare mun na ko waaw malgré tout ça defal li ñu wax déedéet da ne ko sopp gi nga ko sopp dugal na la ajjana mooy kon yow li ngay def gërëm naa ko man alayhi salaatu wassalaam te borom bi gërëm na ko ba dugal na la ci ajjana te yaa ngi nii faatoo ko Allah <laughs> mu ne imaamul Buxaari imaam at-Tirmidhi mu ne hada hadithun hasanun gharib nii la ko wax lii de hadith la boo xam ne hasanun bu baax gharibun mu tumuranke min hada al-wajh ci wàllu gi min hadith Ubaydillah ibn Umar an Thabit ci uh, hadith Ubaydillah ibn Umar al-Umari an Thabit jële ko ci Thabit al-Bunani rahmatullahi alayhi <coughs> waaw <laughs> ah. mu ne warawaa Mubaarak ibn Fadala imaamu Tirmidi mu ne warawaa ta solo na Mubaarak ibn Fadala an Saabitin moom keneen ku dul al-Umari jëlee na ko di Mubaarak ibn Fadala jëlee na ko Saabit radiyallahu anhu Anas mu jëlee Seydina Anas radiyallahu anhu anna rajulan qaala benn waay dana ya Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inni uhibbu haadhihi suura waa ji benn waay dana ya Rasuulallah inni te lii la imaamu Nawawi indi fii ci Riyaad bi mooy riwaay bii ji bu jaar ci Mubaarak ibn Fadala mu ne ren waaye dane ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama inni man uhibbu hadhihi suura damaa sopp saar bii de qul huwa allahu ahad muy qul wallahu ahad fa qaala yone saa sallam ne ko inna hubbaka iyyaha yudxiluka aljanna ne ko sopp bi nga xam ne moom nga ko sopp dugal na la aljanna allah allah waaw bëri inna hubbaha adxalaka aljanna voilà léegi kon mu ngi noonu muy Mubaarak ibn Fadala ibn Abi Umayya al-Qurashi al-Adawi al-Basri moom moo ko jëlee foofule ci ki nga xamante ne nii mooy Seydina eh, <coughs> Saabit radiyallahu anhu Seydina Anas ibn Malik te imaamu Tirmidhi am na ci càllal par gana bi dhalik Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath gis nga <laughs> kii kan <laughs> kii mooy kan mooy Abu mooy eh, imaam at yi xadiisam bi da ko jële ci ñaari ñi nga xam ne dañoo bari lu leen di muy bu njëkk bi ci imaamul yi la ko jële beneen imaam Abu Daawud mi mu doon wax as yi